keneen lur ñu ne ma nag unzur ila al ufuq waaw xoolal ufuq bi waaw lan mooy ufuq al imam an ci jeexitalu kii bi mu ne al ufuq an-nahiyatu wal janib mooy an-nahiya mooy wàll wal janib ak wet gi waaw mooy xoolal wet jële horizon bu li xoolal fële bàyyi fii ngay xool côté bii nga gis Moussa ay nitam ñu bari xoolal côté bee nee na fa nadartu ma sànni sama bët foofu man alayhi salaatu wassalaam fa idaa sawaadun azim waaw ma gis mbooloo mu màgg a màgg foofu fa qiila lii ñu ne ma ma ne lool kese la fa qiila lii ñu waxaat ma ne ma ila al ufuq al aaxar ne ma xoolaatal beneen wàll ma xoolaat wàll woowu fa idaa sawaadun azim foo sànni way lu raw mbàtt mu tag lu gën tuuti mbàtt mu tag waaw faqiila nag léegi ñu ne ma lii ñu wax ma man ne hadihi ummatuk ne ma nag ñii ñooy sa xeet wa ma'ahum te ànd naat mooy ñaari côté yi ngi wàll yi ngi gis fépp fees tar ñooñ sa xeet lañu alayhi salaatu wassalaam allahumma allahumma ja'alna minhum waaw waaw ñi ko nangul te war dugg aljana yal nañu ci borom bi booleel ñu ne ko ñi ñooy sa xeet nga ne mais kon chrétiens yeeg ñeent ñépp ñi dund at ñi dund après bi yeneen traité saa saa du woote ñoom ñépp ñoom abul jël yi nag ñépp ci liñ biir ah non non ñii mooy ñi ko nangul xam nga ummaa yonent bi alayhi salaam mu umma. mu daa bari lu muy tekki mais fii nañ yem nii pour gàttal ah mooy communauté xeet ñi ko gëm dafa am façon xeet yu wuute am na luñ naan xeet ummatu daawa xeet bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam borom bi ci ñoom la leen yónni nañ ngeen mu woo leen waaw ne dañ laa yónni kaffatan linnaas bashiran wa nadhira dañ laa yónni bashiran wa nadhira nga leen di bégal di leen xub waaw wa ma arsalnaka loolu beneen bi la loolu beneen <laughs> boobu maa ngi jëw <laughs> voilà kon xeet boobu la dañ laa yónni ci ni ñépp ki weex ki ñuul ki mboq ki mel ñépp ku lool neex bi mu feeñee moom alayhi salaam di woote ba ñu àddina bi tukkee ñoo ñépp xeetu daawa lañu ku gëm ku ñàkk gëm yaa ngi ci biir waaye léegi nag affaire bi bi ci kaw laa waroon a njëkk parce que boobu moo gën a large waaw <laughs> te moom laa doon wax aaya bi nii mooy xeetam bi nga xam ne hein moom la borom bi di wax naan wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yónni wuñ la moom mooy bi njëkk mooy premier xeer loolu nga nekk yërmande ngir mboolem bindeef yi ñoo ñépp xeetu yonent bi la alayhi salaatu wassalaam waaw mooy yërmande borom bi ba leen bëggee génne yërmandeem boobu moom mi nga xam ne mooy ar-rahman te ci tur ar la leen génnee yërmande gi mu génne njëkk a génne ba te ci moom la lay génnee ñeneen ñi mooy mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ko yow kantaa yow wamaa arsalnaaka yónniw mën a ki ñépp illaa lu dul rahmatan lil alamin ngir ku dut yàlla boobu malaaka yi sax ci lañ <laughs> ndax képp ku yàlla nekk sa rabbul alamin sa borom bi nga xam ne mooy borom bindeef yëpp yonent bi sallallahu alayhi mooy sa rahmatan lil alamin mooy sa yërmande ngir mboolem ñi ñi bindeef yi ñooñu ñëpp ci dugg boobu moo gën a moo tax ma ne ba ma dem wax ay no retrait kooku moo gën a ndax ñooy da ngay gis hatta malaa'ikatul kiram dañuy dugg ci foofu waaw léegi nag ñu ñëwaat mu deuxième xeet mooy xeet bii nii nga xam ne moom ci lañ ko yónni te wax nañ ay mbiram léegi mu des beneen ñetteel bi mooy xeet bi nga xam ne mooy al ijaaba ummatul ijaaba ñi nga xam ne ñoo wuyul yonent bi alayhi salaam bi mu woowee ci biiru da ngay gis affaire bi day gin a wàcc nooy gën a wàcc muy gën a wàññeeku xam nga li rahmatan lil alamin ñëpp la ku dul yàlla rek ci nga. nga wàccaat ummatu da'wa ñi ñu ko yónni ngir mu woolee mooy moom bi mu feeñee commencé woote kantaa ñi nga xam ne dañoo faatu woon laata muy muy muy muy feeñ jamono wala laata muy woote ñooñu bokkuñu ci waaw bokkuñu ci ñi ñi ne woolee waaw léegi nag te ñi mu ne wooleen xam nga loolu ñoo ñoo gën a bari ba mu feeñee moom alayhi salaam bañ àddina bi tukkee képp ku judd yonent ba alayhi salaam yonent ba ci yow que ñooñu nga wàccaat ñooñu ñëpp xeetam lañ mooy xeetam biñ ne ko woolee waaw nag mu am beneen xeet mooy xeet bi nga xam ne nga wàccaat degré hein mooy ci gën a tuuti al ijaaba ñi nga xam ne nag kenn nga woo ña ko ci nangul waaw kay ñooñu nag la ne ñoom la borom bi ñooñee nag la la la laa gis ñu ñu ne ma xoolal wàll we ma xool foofu fees del ñu ne ma xoolaatal beneen wàll we ma xool foofu fees del voilà ñooñu la kon leer na leen <laughs> alhamdulillah léegi nag mu ne ñu ne ma kon hadi ummatuk ñii ñooy sa xeet wa te ànd na ak ñoom sab'una alfa soixante-dix mille waaw soixante-dix mille soixante-dix mooy lan ci wolof ah bay ah juróom juróom benn juróom ñaar fukk <laughs> mille junni <laughs> juróom ñaar fukki junni wa ma'ahum sab'una alfan soixante-dix mille yoo xam ne yadxuluna aljannata dañuy dugg aljana bi xeyri xisaab ci loo xam ne amuluk kaytu amuluk atte kenn du leen régler wala azab te duñu am benn mbugal waaw mu ne mbooloo yooyu ñu ko am na ci ñu toll nii Euh, loolu nag taxu ñoo jóg waaye ñooñu ëpp nañu lii mooy moo tax yeneen tool yi saa saa am ne te ku ke am na yeneen riwaay te kenn ku nekk ci ñoom dina ànd ak ay mil xam ne gis nañoo leeral loolu ngir wane ne du ñuy kese mooy ñoo ci seen am na yeneen yu ñuy am ñu borom bi ci xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam waaye loolu taxu ñoo jóg mu ne yonent bi saa salaatu bi mu waxee nii ba léegi yaa ngi ma naan man de gis nga. maa ngi yor samay lunette man fay maa ngi repérer rek boobu léegi maa ngi xool li nga fi wax ba léegi ban ban ban lien ban lëkkaale la am ak bun ak buntu bii nan la tudd walla la très bien yow jàppal say lunette rek naw naa la jàppal say lunette kon yaa ngi yaa ngi concentré wu di déglu yaa ngi xew lii rafet na li ci boole ko ci rafet yi nga jëf tay ci koor gi Allahu akbar yal na borom bi taqabbalallahu minna wa minka yaa fay wa mimman sami'a amin léegi kon téyel say lunette di repérer fan la ba lan moo am <laughs> ba lëkkaale gund bi mu ne bi yonent bi alei satu salaam waxee lii summa nahad mooy mu jóg ci mbooloo mi nekkoon wax leen lii daal di dem bi mu jógee la fan la jëm fa daxala manzila bul fàtte ne mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy nettali xew-xew bi ñeneen Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg daal di dugg këram waaw mu rentré chez lui dugg këram fa xaaba an-naasu fi ulaa'ika alladhiina yadxuluuna al-jannata bighayri hisaabin wa laa 'adaab ah saxaaba ya fa newoon nag ñam waxoon lii yeneen tubaab yi saa saa am jóg bàyyi leen fa ku nekk nag ci ñoom ñoom nag ngeen ñuy ñuy waxtaan seen biir discuter seen biir di seet ne fa xaada moom la naan ñu xuus. annaasu nit ñi fii ulaayika mooy di wax au sujet di waxtaan ci way mais gaa yooyu yéen yeneen tubaab yi saa saa am ne dañuy dugg aljana te kenn du leen atte te kenn du leen mbugal mooy du ñu jaar ci mbugal ba pare doon leen dugal aljana xam nga way ñoom yàlla yi am na ñoo xam ne dañ leen di mbugal ba pare wal borom musul ci lool. am na ñoo xam ne safara la ñuy jaar ba li nga xamante ne nii bàkkaar yi nga xam ne borom bi ñoom jéggalu leen ko du fi te ñoom ñaanuñ borom bi jéggal leen ko te amul kenn ku leen rammu na borom bi nangul rammu kenn ci ñoom ba ñoom ñu dese yoo xam ne il faut ñu dem safara ba daal di fay sete bu lakkee ba ba yooyu set ci ñoom ci lañ leen di indi fi nga xam ne mooy aljara waaw ñii nag ñoom du ñu jaar foofu te te beneen affaire mooy bari nañu dugg aljana dina ñeen xisaab ñu dooru dugg aljana même bu dee duñ jaar safara <laughs> waaye ñii nag ñoom xisaab boobu sax yonent way sa sam nee na duñ ci jaar mooy borom bi du di leen régler naan leen ah ay wax yaa jëf lii te xisaab bi la yonent way sa sam waxoon ne innama huwa al-arda la ma waxoon sayyidatu Aisha waaw ne man xuusiba udib borom bi képp ku mu àndal rigueur ci bi mu lay atte yawmal qiyaam ne yow lépp bépp page bu malaaka yi doon bind ak la ñu xamul sax binduñu ko borom bi jàpp benn par benn di la topp ci say manquement ak sax yagal jëf ne jàpp na def nga ko ak yakat deful ak yooyu ku ci borom bi jàpp benn par benn ak borom bi nga xam ne loolu moo tax al innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum ñoom dañuy tiit parce que deme ba léegi wa ma qadarullah haqqa qadri génn ci waaw këni gaa yi teguñu yàlla dëgg dëgg nattuñu yàlla dëgg dëgg niñ ko war a natte ndax borom bi moo rawi géej terminus te lu leen borom bi di gën a ñu xam ne daanaka lañ ñees woon dañuy jàpp ne manquement la ci ñoom borom bi nag ku mu jàpp loolu par benn benn yàlla tere nag ñu nga xam ne moom ci bàkkaar yi ci la ñuy dund ci la añ ci la ñuy reer ci la ñuy nelaw ci la yeewu ñun moom dañoo teg fee bokkuñ ci wax ji waaw foo ko affaire bi leer waaw képp ku yàlla def noonu yeneen tool yi saa saa ne kooku moom fu mu jaar rob ba dina ko buggal. waaw <laughs> waaw léegi Sayyidatu Aysa la ko laajoon laajoon mu ne ko loolu Aysa loolu mooy al-ardu de borom bi day gaaral noonu rek day féete day day ay kii rek waaw <laughs> yu jaawisu rek <laughs> yu jaawisu wallahi sinon ko muut kii doo rëcc de waaw moo taxoon mu waxaat laa yadxulu ah la laa yudxilu ahadun amaluhu aljanna amul kenn ci mbindeef yi koo xam ne ay jëfam tax na mu mérité dugg àjjana mooy ay jëfam kese ñu baasawu ci teg yërmande yàlla fee ngërëmu yàlla ñu teg ko fee léegi nag ñu ne waa ji moom nañu ci ay jëfam kese kese kese ngir mu dugg àjjana yonent way sa sam ne loolu moom mooy kenn du dugg kaat ñu ne ko mais ba ci yow mu ne ba ci man mi Allahu akbar illa an yataxammadani Allahu bi rahmatihi loolu borom bi sóob ma ci yërmandeem ju yaatu ci non kon ñun daal amuñu lenn lu borom bi quoi <laughs> yërmandeem borom bi kese xaj ci ñun wallahi vraiment dañoo war a woote ci modestie wàcce suñu bopp ak lu ñu lu ñu jàpp ne yàlla defal nañu ko ci suñu biiru maas yàlla tere nag ay am amu àddina yi nga xam ne dañoo suufi te waxoon na wa inna allaha mustaxlifukum fiiha moom moo leen fi wutuwulu waaw di leen fi indi saabu leen jëli leen fi indi ñeneen waaw loolu sax lu ñuy wax mais hatta leer wilaaya xam-xam yooyu noonu bu la ko borom bi joxee yooyu yëpp woo ci quand ak tawaadu nga wàcc sa bopp léegi nag saxaaba yi nag radiyallahu anhu fa nekkoon <laughs> ñuy xuus ci loolu nag di waxtaan ci loolu waa mais ñooñu nan lañ war a doon ñooñu di dugg aljana soixante-dix mille yoo xam ne kenn du leen àtte kenn du leen bëggal léegi qaala ba'duhum lenn li ci ñoom ci mbooloo mi radiyallahu anhu ne fa la'allahum alladhina sahibu rasulallah sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi ne amaana mooy ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy saxaaba yi quoi waaw wa qaala ba'duhum te dëggu ci dëggu mooy sinon naafiq yi moom wax taxu ñuy wax <laughs> voilà <laughs> ñii ñoo saxaaba yi buñ nee saxaaba rek ñoom lañ ci jul voilà qaala ba'duhum am leneen ci mbooloo mi ne la'allahum alladhina wulidu fi l-islam falam yushriku billah ñeneen ñi ne amaana mooy ñi nga xam ne mooy leeru leen amaana amaana waaw lii nag du du lu l'islam xaraamal mooy yu mel ni nga amaana parce que lii doogu wuñu dañ ne ah mën naa nekk lii da moo gisee boroom xam-xam yi yu bari lool même hadith bii nii yonent bay saasaam ñi mu wax boo demee ci saraawkatu xadiis yi ñoom al imaam al xaafiz ibn Hajar avant ñoom ñoom al imaam an-Nawawi rahimahullah ñoom al imaam al Maaziri ñoom al imaam ah ah ah Qaadi Iyaad <laughs> rahmatullah alayhim eh, saa yi noo koy wax nii ba ci kaw <laughs> daa am nii dañoo màgg rek booy tudd ñu ñu baax ofuri nga di ah, amal xawal yi ah <laughs> fay fay wala nag na ne da ngaa yaakaaroon ne damay xiif damay lott quoi <laughs> peinture bi <laughs> peinture bi waaw ah, wallahi <laughs> léegi kon ñoom ñooñu noonu boo demee ñoom itam loolu lañ lay waxaat naan amaana lii ñii laa yarquuna wala yastarquun lay tekki ñii naan lii la xam nañ lii lay tekki waaye mooy ñan exactement moo tax ay wax yu bari la yoo xam ne ñun après am amaa duñ ci <laughs> duñ ci yàgg noonu <laughs> hein <laughs> waaw mooy loolu lañ lay wax mooy loolu du lu xaraam bu xaraamoon premièrement yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëwee fekk leen ci lii dina leen ne un ah, ah, lii amul lii daganul amu ngeen droit di def lii waaw amu ngeen droit dekk naan amaana lii amaana lii amaana lii déedéet kon nag yonent bi ñuy wax loolu ñii naan lii la non amaana mooy fa la'allahum ñeneen ñi ne mooy ñi nga xam ne alladina ñi nga xam ne wulidu dañoo juddu fil islam ci l'islam falam yushriku billahi shay'a ñi nga xam ne ñoom xam nga saxaaba yi ñi ci magoon ñoom daanaka ñoom fekk nañ jaahiliya mooy dund lañ laata l'islam ñenn ñi moom ñu bari ci ñoom te ñooñ sax ñoo ci ëppoon ay mag lañ woon bi l'islam bi ñëw après lañ tuub ñenn ñu bari nag ay gone lañ woon mais ñi nga xam ne dañoo juddu ci l'islam ko ñoo ay Abdallah ibn Zubayr hein ñoom Seydina al-Hasan ibn Ali Seydina Husayn ibn Ali ñoom Seydina euh, al euh, euh, kii borom al-halaalu bayyin inna al-halaala bayyin doomu Bashir ji ibn Sa'd an-Nu'man walla Seydina Nu'man ibn Bashir ah Mahmoud ibn Labid façon yooyu mooy ñoom dañoo juddu l'islam kese lañ xam waaw l'islam kese lañ xam waaw ñooñu loolu nga ne ma Abdallah ibn Umar nag ma la kalla kalla thumma kalla thumma kalla Abdallah Umar dëgg la bàyyam saxaaba mais moom bi bàyyam bi tuub moo tax am na sax ñu ne moom moo njëkk tuub bàyyam <laughs> Makka <laughs> di Seydina Omar moom bés di Seydina Omar di tuub bi tuub yu bés yu tuub fàttaleku na ko Quraysh ñu nekk Makka comme ne hadith bi ni ko imaamu Ibn Ishaq solowee ci càllale bu dëgër ne haddathani Naafi' Naafi' moo ma nettali muy Naafi' bi nga xam ne mooy sëriñu imaamu Maalik boobu sëriñu imaamu Ibn Ishaq la woon mawla Ibn Umar nga Umar radiyallahu anhu Abdallah moo doon jaati gi moo ko goreel moom mu ne moo ma nettali Naafi' moom mu jëlee ci Seydina Abdallah ibn Umar mu nettali keroog yi Seydina bi mu tuubee gaa yi wër kër gi encercler kër gi mais Omar moom tay <laughs> keroog jour boobu nee na damaa xeex saa bàyyi dafa xeex ba toog dafa dóorante ay joon ba toog gaa tiim ko mu naan leen sama yoon new ci def leen lu leen neex waaw def leen lu leen neex waa Quraysh si tiim ko di ko yónnee ay yii ay bulon ñii di kaj fekk moom dafa taxaw dóorante ñoom ba moom kenn la mu naan walla bu ma xawoon mu amoon kii du ma leen ko bàyyee def leen lu leen neex gaa yi di ko dóor rek góor ga jagsi benn ci kilifa Quraysh yi ah Uqba ibn Abi Mu'ayt moom la woon daal di jóge nee bi mu ñëwee rek ñëwee hé dafa ñëw bi mu ñëwee daa mel ni gaa yi comme ni ñu doon mango bu nga xam ne da nga koo sànni weññi ne ci naka gaa yi gaa yi jóge ci Seydina Omar bi ñu ko gisee bi mu leen ne leen mu ne leen moom moo ko moom moo ko kii quoi lu tax ngeen koy dóor aywa <laughs> moom moom bàyyi leen ko <laughs> wala Seydina Abdullah ibn Umar te lool uh, Imaamu Buxaari soloo na ko rahimahullah mais dama laaj sama baay na ko mais baay góor googu noonu keroog bi la gaa yi bi nga jotee gaa yi bi nga tuubee mais kooku doon uh, ñëw rek gaa gi noonu doon la dóor noonu <laughs> ngeen doon ngeen mooy ngeen jàppante quoi <laughs> kokkat la yal na ko yàlla yërëm mu ne ko mukk yal na bu ko yàlla yërëm kooku mooy ah <laughs> Uqba ibn Abi Mu'ayt Uqba la woon moom la woon Uqba ibn Abi Mu'ayt wala non non al-As ibn Wa'il non al-As en tout cas mooy ci kilifa Quraysh yooyu voilà kon loolu pour wala ne déedéet Mawlana ibn Umar moom bi bàyyi bi tuub hein moom judduwul ci ci ci daa juddu rek dëgg la bi ñuy juddu fekk nañu ah yónni yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax ay cinq ans yooyu la amoon côté ay cinq ans quatre ans jàpp cinq ans te Seydina Omar ibn Khattab l'an cinq après révélation bi buubagul yooyu année boobu la gaa yi doon dem Habasa non. nañ yem nii sinon nañ duggaat bu suñu xadiis bi dañuy gën a dañuy <laughs> affaire yi du jeex léegi kon kon daal ñoom ñenn ñi ne fa la'allahum alladhina sahibu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne amaana ñoo ñi nga xam noonu ñeneen ñi ne mooy amaana mooy ñi nga xam ne alladhina wulidu fil islam ñooy ñi nga xam ne dañoo judd ci l'islam falam yushriku billahi ñoom shirku wuñu yàlla mooy bokkaale wuñu yàlla mu ne Mawlana Ibn Abbas ne wa zakaru ashyaa ñu tudd ay mbir bi ñu nekkee noonu rek fa xaraja alayhim rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa daal di génn ci ñoom daal di feeñ ci ñoom ñëwaat fa qaala mu ne leen man alladhi na fii ana lan ngeen di waxtaane nii lu ma gis ngeen xuus ci di waxtaane nii ndax daa ñëw fekk ñuy waxtaan mu ne leen lan ngeen di waxtaane noonu fa axbaruhu ñu fa ñu ñu xabaar ko mooy lii fa qaal ah yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah humul ladiina laa yarquun wala yastarquun wala yatatayyaruun wa alaa rabbihim yatawakkaluun <laughs> ah kon mu ne humul ladina la yarqun mooy ñi nga xamante ne nii ñoom duñu mocc waaw wala yastarqun ta duñu sàkku ku leen ku leen ku ku ku leen mocc waaw duñu mocc te duñu sàkku ku leen mocc wala yatatayyarun dinañ ñëwaat ci loolu wala yatatayarun te duñu gaafalaate wa ala rabbihim yatawakkalun te ci seen borom dong képp moom la ñuy wàkkeelu waaw dinañ ci ñëwaat neera bi waxee loolu fa qaama Ukkaasha ibnu Mihsan mu ne mu jóg saxaaba bu ñu naan Ukkaasha ibnu Mihsan al-Asadi waaw nga xam ne moom ci mawaali Quraysh yi la bokkoon mooy Quraysh la ne woon bokk na ci saxaaba yi njëkk a dugg ci lislaam fekk xare Yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa qad shahida Badra waaw waaye mooy bokkul woon seen biir dafa am ab lëkkaale ab ab alliance la amoon. ak ñenn ci waa Quraysh moom Ukkaasha mi moom la yonent bi saa saam joxoon aw yet waaw ca xare bu tar ba mu mujj nekk jaati moom la xare ba keroog ni muy génn àddina mu ngi génn àddina ci xurubu ridda ci zamanu Siddiq jamonoy Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu bi ñenn ñi ne ñoom dara lañ dul joxe di zakat ñenn ñi ne ñun sax tubbi nañu waaw gëmatuñ dara ci la génn àddina ci l'an douze ñaari at ginnaaw bi yonent bi saa saam génne àddina ci xurubu ridday fekk mu ngi àndoon ak ci armée Seydina Abu Abu Sulaymaan